mu des bon léegi ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu ne la lii kay dafa leer tahrimu an-nazari ila al-mar'ati al-ajnabiyya mooy zina googu nag borom bi xam nga nit man na ne ah waaw comme que kay borom bi moom moo ko moo ko moo ko kutiba ala ibn adam waaye gars yi kon yéen lu tax ngeen di tàngal affaire yi naan pourquoi ñuy xool xale yu rafet yi yu jigéen yu rafet yi pourquoi xale yu jigéen yu rafet yi ngeen bëgg leen ak ñoom ñoom ngeen tere leen xale yu góor yi moo yéen oustaz yéen ndeke taam nga yéen ah ndekete lii yàllaa ko bind quoi ñu ne la affaire bi xam nga lii lu muy nuru faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ak li borom bi ne moom moo bind ay nit yoo xamante ne nii ngir safara la ñoo xam ne ngir àjjana yow mënoo ñëw ne bon wala boog bu borom bi ne moom moo dogal ci doomu aadama bi euh, que ni mooy comme lii yow mënoo ne bon comme que da koo dogal man garaawu ah. kon man bu ma ko defee dara newu ci. loolu moo tax al imaam kii ibnu Battal rahimahullah bi wax nag eh, lu mel nii ngir bëgg eh, ngir leeralal nit ki ba mu bañ a dugg ci problème bi quoi moo tax al imaam al haafid ibnu Hajar mu ne ibnu Battal nee na rahimahullah <laughs> ngir leeral mu ne qaala ibnu Battal summiya an-nazar rahimahullah al-Maliki wan-nutqu zinan li annahu yad'u ila az-zina al-haqiqi wa lidhalika qaala wal-farju yusaddiqu dhalika wa yukadhdhibuhu waaw waaw <laughs> waaw mu ne imaam Ibn Battal nee na dañoo tuddee gis ngay xool lu xaraam yow góor gi wala jigéen gi beneen genre bi di xool ay triceps ay biceps am ay épaule ay dënnam ay ay ay ay ay ay ay nangamam ah, ay gannaawam ay nangam ak nangam yow itam góor gi noonu loolu dañ koo tuddee. ak wax yi ngay wax ñu jëme ci loolu di waxtaan ak femme bi di cause ak moom di wax ak moom ci yu jëm yooyu di ko charme mu lay charme nga koy wax wax yu neex mu lay wax wax yu neex yu jëm ci yooyu ku nekk di charme wante loolu dañ koo tudde lan zina ak njaaloo loolu mooy wax ji ah waaw séduction boobu nga xam ne moom la gaa yi nekke au téléphone nekk ay heure duñ masa doyal waaw lu dul ñu war a dem toilette xaaral ne coupe pas xaaral j'arrive tout de suite waaw coupé son bi dem dugg dem kii waat ñëwaat du taf taf tëjuwaat nekkaat ci waaw julli yi mën nañ leen a raw ñu nekk ci rek loolu noonu dañ koo tudde njaaloo ndax lan day woote ci njaaloo bi nga xam ne mooy bu vrai bi waaw moo tax mu ne looloo tax mu ne al al lee nag moo koy dëggal wala mu daal di koy weddi mooy bële ah euh, mooy euh, pëy bi moom mooy ñëw dëggal mbir mi wala mu weddi ko nan la koy dëggale ah mooy nag bu ñëwee nag dépassé foofu nag ba pëy dugg ci biir pëy nag ah boobu nag mooy boobu nag problème nag moom mu nga daal di xam nag waaw moo tax mu ne qaala ibnu Battaal kullu maa katabahu llahu ala al aadami fa huwa qad sabaqa fi ilmi illah wa illaa fala budda an yudrikahu almaktub alayhi almaktubu alayhi wa inna al insana la yastati'u an yadfa'a dhalika an nafsihi illa annahu yulaamu idha waqa'a ma nuhiya anhu bi hujubi zaalika bi hajbi zaalika anhu wa tamkiinihi min at-tamassuk bit-taa'a fa bi zaalika yandafi'u qawlu al-qadariyya wal-jabariyya wal-mujbira mooy al-jabariyya waaw mu ne wa yu'ayyiduhu qawlu wan-nafsu tamannaa wa tashtahi li anna al-mushtahi bi xilaafi al-mulji mu ne wala al-mulja voilà mu ne al-mulji waaw mooy ki nga xam dañ ko forcer mu ne Ibn Battal rahimahullah nee na ba léegi lépp lu borom bi bind ci doomu aadama bi. loolu lu jiitu ci xam-xamu yàlla waaw kene loolu lii lay demee wa illaa du sinon rek fala bu daandiru di kaw almaktub alay li yàlla bindoon ci moom loolu manula deñ mooy li dogal bi mu dogaloon ci moom manula jaas nit manula jaas dogalam manula jaar dogalam jaar ne mu jaar nii déedéet wa innal insaana nit ki nag manul jañ li ci boppam li nga xam ne mooy dogalub yàlla waaye bu dee ne moom dees na ko ŋàññi nag bu dee la ko yàlla tere waaw la ko yàlla tere da koo def waaw loolu dinañ ko ko ŋàññe parce que borom bi jox na ko capacité mu bañ ko ba pare xamal ko lu baaxul waaw xamal na ko lu baaxul lu baax ak lu baaxul ne ko nag lu baaxul li moytu ko waaw bu dee dogaloon na mu def ko it waru la lay dogal ah lépp man lu ma ci man yàllaa ko dogaloon ah <laughs> sàcc mbiri jàmbur ñuy wax nga am mais damay laaj yàlla xamoon na ni lii dina ma dal wala déet ah, waaw lu moo ko dogal wala déet ñu ne waaw moo ko dogal laata may juddu man waaw mais kon où problème ñu ne si yàlla problème parce que waxoon na la hmm? inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura nit ki ñun ñoo ko gindi ci yoonu njub léegi nag moom mooy seet bu ko soobee mu topp ko bu ko soobee mu daal di weddi bañ koo topp ak li mu waxoon faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur moo leen wan leeral leen mbir yi ku mu soob nag nga topp ngëm yàlla gi nga gëm ku mu soob nga weddi mais sauf que boo ci def day am conséquence boo gëmee day am conséquence mooy yàlla teral la boo weddee nag yàlla daal di lay bu la gërëmu bu la bu la jéggalul daal di lay teg saañ la mu teg ci lool la mu diggee ci loolu bu la jéggalul léegi mooy nit ki Abdullah du la dogal dulit du ne man daal def naa lu lu baaxul bon man manuma ci woon dara yàllaa ko bindoon ci man loolu boobu juddooguma kon nag affaire bi laa ma xaala manul woon a ñàkk non non mu loolu la la imam Ibn Battal nag rahimahullah di wax ne nag lool dinañ ko ko ŋàññe dëgg la dogalub yàlla nit manula weesu dogalu borom bi ci moom moo tax ñun ñuy taxaw di wax di jéem a xam-xam lu wala di jaay ni ñoom dañoo kii non diw ko kii du yàllaa ko def waxoo dëgg waaw waxoo dëgg da ngay expliquer lan waaw lan la fi yàlla deful yàllaa def lépp mais est ne yàlla moo ko def dafa tax ñu teggil responsabilité nit ka def loolu moo ko dogal bopp yàlla nangu ne yàllaa ko dogal mais ban problème a nekk ci yàllaa ko dogal mais moo ko dogal moo tax yeneen saa salaam ne e, e, e, al imaanu bil qadar daa bokk ci ngëm yàlla xayrihi wa sharrihi te dogal boobu kan mooy dogal nit mooy dogal yàlla bi ci baax ak bi ci safaanoog baax ndax boo nee bu safaanoog baax bi comme ni ko euh, kuréelu bid'a yi di waxe loolu mooy li nga xamante ni nii asharru minka ah minka non minka ah, waaye du dellu ci yow ci yow la jóge mais du dellu ci moom borom bi tabaaraka wa taala loolu daal loolu ay ay point tawhid yu am solo la pas-pas yoo xam ne jullit da ko war a am fii amul dara loo xamante ni lu fi génn dogalub yàlla la bu neex ak bu naqari bu ñu waxee lool nag ça ne diir pas dire léegi bu ñu waxee lool mooy dañuy dédommager waa ji non fii amul kenn képp ku nekk la nga nekk yàllaa la ko def président yàllaa la fal waaw ministre yàllaa la fal ki dogalam la lool amee. est-ce que loolu bu ñu euh, euh, nangu loolu ça ne pas dire que sénégalais yi wala boog maliens yi wala français yi damuy voté ji loolu dañuy dàq loolu mais ban problème moo nekk ci loolu ba nga gis ñenn ñi naan non yàlla dogalu ko doo leen bàyyi wax lu amul kàcc kat nga da wax lu amul yàlla moo dogal lépp allahumma malikal mulku tu'til mulka man tasha borom bi yaay borom nguur yaay jox nguur ku la soob kon ku fi yor nguur yàllaa la ko jox. sukk yàlla li muy joxe daa am fu mu ko jaarale yu bari daa am fu mu koy jaarale moo tax yonent saa sallam noonu man lam yashkurillah naasa lam yashkurillah ku dul sant nit ñi dëgg dëgg ku sant nit ñi du sant yàlla dëgg dëgg parce que borom bi daa bëgg ñamu jaarale xéewal gim la defal nga reconnaître leen nga daal di leen gërëm sant leen waaw te loolu sant gi ñu leen di sant dafa bokk ci sant yàlla loolu la li li gënu la simple lii ñii bëgg ñëw dàq naa non yàlla falu leen yàlla deful lii diwul day leen nit ñi ñoom la ñoo ko defal seen bopp da wax lu la neex yàlla moo ko dogaloon ci ñoom waaye kenn du lay dogal boobu bu dee lu ñaaw la naan lii ah non manu ci woon dara ah bon c'est lii la voilà oh, loolu kon luñ ci man comme jabar yeey waaw ñu naan nit ki moom moom moom moom kii la quoi ñoom dañuy bañ <laughs> mooy da da dañ koo forcer rek waaw. moom daal dañ koy forcer ci mbir yi amu ci benn choix wala mu'tazila yi jaar ni beneen côté moom jàpp ne ñoom ñoom <laughs> waaw affaire yi mooy waa ji moo yor euh, ay kiiwam ci entre ses son destin entre ses mains yooyu yëpp kazab la waxi kazib la fan la yore ay mbiram koo xamante ne nii li muy reere ci kanam xamu ko da koo yaakaar kese mën na koo defarlu bañ defarlu ba mu dem bay lekk ñu tàggee ko diw wala am problème am ab bëñam yàqu ñu jël ko yóbbu ko urgence mu dem ñu ko fay sol ay butéel kooku xamoon na li muy lekk kooku nan la yore destin wam ci ay meew entre ses mains wala iyaazu billah yooyu yëpp ay wax riir la quoi wala iyaazu billah kon nag mooy doo laye dogal yàllaa ko dogal li ngay def lépp lu yàlla xaraamal da ngay fexe doo ci jege waaw beneen saa saa am kullu bani aadama xataa doomi aadama yépp ñooy xataa yu mel nii la tamit ñoom ñëppay def ay ay ay ay ay ay def loo xamante ne mooy bàkkaar wala loo xam ne du noonu ki gën ci ñoom mooy ki xam ne day dellu bi tuub ci boroomam ah boroom bi lii de du ma du du waruma woon de waaw ginnaaw ba nga ma xamaleen dafa xaram waaw wàcce ko sa alxuraan wala sa lam nañu yeneen alayhi salaatu salaam mu leer aw ma dara lu may def di ko def ah maa ngi ñëw ci sa bunt di war ne maa taq maa tilim maa def lu dul noonu li ma def jaaduwul ni ñaan nga jéggal ma kooku bu ñaanee jéggal ci xol bu sell bu ci delluwaatee soixante dix pour cent yone dix fois par ci jour bi yoneen saa saa nee na kooku maa asara kooku nuurul te insisté wul persisté wul ci bàkkaar waaw waaw koo xam ne day tuub bi dellu ci borom même bu dee dellu na ci bàkkaar bi soixante dix pour cent soixante dix fois ci bis bi juróom-ñaar fukki yoon waaw loolu la waaw boo fi ñëwee di laye dogal nag naan waaw ah non yàllaa ko kii déedéet yàlla moo ko def man man ma coon dara borom bi ne la yow day ne naa la yow sama jaam yow xamaloon naa la xamoon nga li jaaroog li jaadul ak li ma bëgg ak li ma bañ nga tënk sa bopp ci li ma bañ ba pare taxaw naan man la yow la waaw ŋañña la te bu moyul dina la duma ci lool mais boo nee borom bi maa takk comme li wax sànk ah wa xayrul xafaana tawaabuun nga dugg foofu ñëw nangoo reconnaître fantarafu bi zun bi bi zunu bi mais nga def ko fii ci àddina doo dem ba àllaaxira lool ñu kuttus ñi la waaw ñëw ci sa buntu bopp borom ñaan ko mu jéggal la bu boobaa borom bi dana la ah déedéet sama jaam maa ko bindoon ci yow maa ko bindoon waaw daal di lay jéggal kon loolu mooy li am solo moo tax al imaam ibnu Battalin rahimahullah loolu lay wax nii rek waaw ne nit ki moom bu dagee borom bi lim dogal ci moom manu la jaas waaye nag. bu dee daa ñëw te manu koo dogalub yàlla manu koo jeñ ci boppam waaye nag dinañ ko ŋàññ bu dee daa dox rot ci loo xam ne dañ ko ko xaraamal ba pare ndax lan ndax ay barrière bi xujubiin zalika anhu ndax boroom bi def na ay barrière def na loo xam ne ay dig-dig la yoo xam ne day tax du ci àgg xel mi mu ko jox alquran mi mu ko jox ngëm yàlla gi mu ko jox yooyu ay barrière la yoo xam ne day tax alxija laa war a may nga xam ne ah lii kat jaaduwul duma ko def waaw waaw nga xam li ngay def ak lu alquran di nga xam xam-xam di nga am mu war la di téye ay laxaab la yoo xam ne mooy laxaab sa màmm sa yow fas wi nga doon ma nar màmm ci yu yées yi loolu moo la war a màmm léegi nga nga yooyu yëpp nga teg ko fële daldi ba pare boobu wat tam kii nii ak possibilité mina tamassuk temps nit ki man na mooy jàpp ci jaamu yàlla gi ak topp yàlla mu bàyyi fi yooyu yëpp bu boobaa bu ko defee lu xaraam jàll nag ba lu xaraam ci loolu lañ koy ŋàññe moom la no borom bi dina la bu boobaa booy lay dogal de yow xamaloon naa la lii xamoon nga lii xamoon nga ni lii baaxul te mayoon naa la yi capacité nga bàyyi leen fi dem def lu may xaraamal yow nangam ak nàngam waaw mu ne ci kaw noon nag la waxu qadariya yi nga xam ne ñoom dañuy wax mooy ñuy bañ dogal rek mooy façon mu'tazila yeeg gaa yooyu ah, di jàpp ne mooy liñ doon wax nit ki moo yor son destin entre ses mains mbiram yëpp moom la voilà nangam ak nangam voilà ak ak jabar yeey ñoom mooy dañ laa forcer quoi yow loo ci dara ab rek boo xam dañ laa sànni noonu amoo benn bëgg-bëgg looy looy looy looy looy tànn ci mbir yi dëgg yàlla mooy tànn waaye nit ki am na libre arbitre bu ko jox waaw ginnaaw loolu lépp boo xam ne ci lay xoole tey bu ma toogoon añ jot ceeb bi ne fii pataas yi ne fee lii de ndax damay lekkam du ma lekk ci man la ah. bu ma soobee ma tànn bu ma neex am naa libre arbitre waaye la ma neex day dëppoog la yàlla dogaloon ci man voilà kon nag mu ne <laughs> ci noonu kon la waxu jabar yeeg yooyu ak jab ak xadar yeeg jabar yeeg di dàqu mu ne te li koy dëgëral que ñoom am nañ choix wan nafsu tamanna wa tashtahi yeneen saa saa ne bakkan bi xol bi day soob di bëgg kooku kay am na choix li am na al mustahi bi xilaafil mulji mooy ki nga xamante ne mooy jabar yi naan dañ lay forcer ki nga xamante ne nii moom day bëgg di man di jéng ca la bëgg kooku kay wute naa ki nga xam nañ koo forcer totalement waaw waaw mooy borom bi kenn du fi def lu wuteeg lu génn dogalu borom bi ci yow waaye nag am na libre arbitre bu mu la jox boo xamante ne nii yow di nga ci choisir lan nga war a def ak loo bëgg a def kon wallahu taala alam eh, léegi nag kon yii ay ay la yoo xamante ne ñooy bàkkaar yu mag yi moo al imam al hafiz kanta moom bi muy sharah hadis bi mu ne <laughs> eh, eh, bon mu ne maanaam hadis anna ibna adam qaddara alayhi nasibun min az-zina mu ne moom maanaam hadis mooy doomu aadama dañoo nattal dogalal ko cërëm ci njaaloo fa minhum man yakunu zina haqiqiyan am na ñoo xam ne ci ñoom moom seenum njaaloo réellement lay doon mooy bu dëggu moom moom moom mooy idxaalil farji fil farjil haram mooy jël seen pëy dugal ko ci pëy bu xaraam boo xam ne daganu leen wa minhum man yakunu am na ci ñoom ñoo xam ne zinaahu moom ak njaaloo majaazan mooy sens figuré la bin nazar ci xool gu muy xool lu xaraam al xaraam awil istima wala di déglu yu xaraam waaw kàddu ndaw si ñuy déggante ñoom ñaar booru wala di déglu yoo xamante ne nii ay ñuy sëy muy dégg ñoom bu ñuy sëy euh, gémissement ya ñuy def ak yooyu mu koy déglu ila zina jëm ci loolee nga xam ne da ku cee jëme wa ma yata'allaqu bi tahsili ak lépp loo xam ne day lëkkaloog la nga xamante ne day tax nga jote njaaloo aw bil massi wala ci laal ak lu bil yadi bi an yamussa muy laaj alnabiya koo xam ne daganu ko ab étranger bi yadi loxo aw yu yuqabbilu wala bu foon ko aw bil massi rij di rijli ali ila zina wala waajay dox mooy waaja nga xam dox nag tekk wala tànk kese waa ji yor otoom ak yooyu yëpp ci la ñëwaat voilà ak benn transport bu ko neex ngir dem jaaloo ji ci la awil nazar wala xool awil lams wala laaj awil xadis wala waxtaan alxaram bu xaram ma al ajnabi ak mu ne aw bil fikri bil qalbi wala boog nga toog xalaat yooyu sa xol fa kullu hada mu ne yii hadihi anwa'u min az-zina al-majazi yii yëpp daa ci façon jaaloo yi nga xam ne du réel waaye eh, mooy yu sens figuré yi voilà mu ne wal fardu pëy nag yu saddiqu mooy dëggal zalika lool kullu lépp aw kullahu aw yukazzibuhu moo koy dëgër mu ne maanaaw annahu qad yuhaqqiqu zina bil fard mu ne lool mën naa dëggal ginnaaw loolu puy puy wa qad la yuhaqqiqu léeg-léeg du àgg ba foofu bi allah yuuli jal farj fil farj mu ngi noonu wa in qaaraba zalika même jege même bu dee jege na lool moo tax loolu moom la ibnu abbas doon wax naan gisuma lu gën a jegeeg lamam yom ni aay ba alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka waasi'ul maghfira ak in tajtanibu kabaa'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum voilà mooy euh, yéen nit ñi bu ngeen moytanu ko bakkaar yu mag yi ak njombutiif yi ba mu des yu sew yi nga xamante ne euh, daanaka ngeen moytu ko day jafe borom bi nekk na aji yaatu yërmande mooy da leen koy jéggal léegi mu ne bu dee ngeen di moytanu ko bakkaar yu mag yi. yi nga xam ne moom lañ leen tere dinañ leen effacer ci meneen laay bi yu seen ñaawteef yu ndaw yi waaw moo tax mu ne al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah ci al minhaj mu ne fa maanal aayatayn anna ijtinaabal kabaa'iri yusqitu saghaa'ir mooy mooy tënd ko bakkaar yi nag yi gisoon nañ ko fi day rotloo mooy ba ñuy gis xadiisu kële <laughs> eh, Ka'b ibn Amr Abul Yasari waaw rahimahullah radiyallahu anhu dabo te yoneen saa sallam ne ko woon est-ce ne ana waa ji doon laaj mooy waa ji ñëwoon naan yoneen saa sallam teg may eh, kiiwu islamique quoi yoneen saa sallam bon bàyyi ko noonu après biñ jullee ba pare mu daal di laaj ne ana ki doon laaj hmm? mu ne ko man la mu ne ko julli nga ak ñun mu ne ko waaw <laughs> mu ne ko aywa yow léegi sa kii jéggal nañ la waaw kay <laughs> waaw kay loolu la waaw kay waaw waqimi salata tarafay nahari wa zulafan min al-layl inna al-hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin voilà mooy taxawalal julli nga am bàkkaar yoo xam ne julli da koy far mooy yu ndaw yooyu yëpp tamit bàkkaar boo moytu da koy da koy far mais boo da koy far tax mu ne wa aqimi salaa taxawalal julli tarafay nahaari ñaari peggu bëccëg wa zulafan ak waxtu minal layli ci guddi gi innal xasanaati yu baax yuzhibna dañuy dawal di wëyal di yóbbu sayyiaati yu ñaaw zalika zikra li zakirin zalika zikra lizakirin voilà loolu day ak fàttali la ñun nga xam ne ñooy fàttaliku abul yasar loolu la ko saa sala waxoon voilà ne ko julli nga ak ñun mu ne ko waaw mu ne ko ay léegi yow jéggal nañ la <laughs> waaw parce lem defoon mooy loolu amul pen boo xam ne bu ci tegu la voilà mooy mooy waajane woon fam ba rek euh, mu naan am naa tàndarma ju neex mu ñëw fam bi kii mu naan ko kii mu ñëw jege mu fóon ko am na boo xam ne lépp lu mën a def ak moom def naa ko waaye nag jëluma sama koy dugal ci payam loolu waxoon yoneen saa sallam mu ne ko nag mu ne ko lii nii moo tax lool Ibn Abbas na loolu mooy lamam yooyu yëpp lamam la quoi waaw almuxaab almufaaxaza yooyu yëpp loolu fekk àggoo mooy loolu day nekk li nga xam ne lamam wallahu taala a'lam al imam al hafiz al nawawi al al al al al al al al al hafiz ibn hajar laa mu ne euh, léegi am na yeneen jàngat yu mu wax fii mu ne mu ne bokk na mu ne maa fii dañ ciy jàng kan na anna al abda la yaxluqu fi'la nafsi waaw mooy comme li euh, Mu'tazila yi di wax rek façon yooyu qadariya yi di jaay ne dañuy bañ dogal que ne nit ki moom il a son destin entre ses mains waxi kàcc yooyu ngay dégg rek nit ñi di ko wax foog na ñu ngi wax lu am solo kan moo fi yor destin am entre ses mains comme liñ la wax sànq yow yow ko xamul lan ngay boo tëddee kañ ngay di nga nelawam doo nelaw dalaa wóor waaw añ bi nga defar sax jàpp na di nga ko lekk wóorul ndax di nga ko lekk <laughs> waaw kooku nan la yor a destin am voilà mu ne dañ ciy jànge fii que jaam bi euh, moom du mooy bindu ay jëfam ah waaw mbax waa ji nga xam ne xool na dox na def na lépp ba nar a def njaalo waaye mujj gi defu ko léeg-léeg bu doon ne xolam la topp tamit lépp xolam lu xolam bëgg lépp am mooy doon na ci àgg ah. waaw waaw léeg-léeg <laughs> loo xamante ne day dox diggante wala yudra yi daalika sababa te doo xam sababu lu tax walaw kaana xaaliqan li fi'li bu doon ne nit ki mooy defar mooy bind ay jëfam lu mu bëgg rek def ko ak li muy def mais lama ajiz an fi'li ma yuridu doonul woon lott ci bëgg def lu mu bëgg maa wujudu tawaaya fekk moom lu dépp lu ko ci woote ak bëgg ak lépp disponible na mais manu ko waaw fa dalla daalika ala anna fi'l anna fi'l muqaddar yuqaddiruha idha sha lool ke ne loolu day wane ne borom bee dogal waaw dañ koo nag waaw loolu la loolu mooy dëgg mooy loolu ay point tawhid la quoi bu fi benn caaxaan kat taxaw bur wax say wax nga naan non ay loolu ah yii yàlla dogalu ko sa ay moo ko def voilà boo rayee nit kay nit ku ray nit kan moo la ne léegi yow dañ naan la yàlla dogalu ko yàllaa ko dogal mais est-ce yàllaa ko dogal day teg day texe léegi day day def ça veut dire que léegi moom dañ koy dédommager ku ko dédommager mais dina jël wàlla <laughs> mu ngi noonu wallahu taala aalam kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexale xadiis bi moo xadiis bi ci tegu xadiis bi ci tegu moo boobu dañ koy bàyyi ba bii di ñëw quoi parce que euh, moom gisoon nañu ko en plus defoon nañ njàngat yi ci yaatal te xadiis bam ci tegaat di ci teguwaat tuddoon nañ ko ci gàttal te même masale la moo tax yooyu dañu koy bàyyi insha allahu taala ba jotaay bii di ñëw quoi mooy gën a approprié amaana insha allahu taala muy hadisu o oh, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu ki banu Khudra <laughs> mamaru banu Khudra waaw <laughs> oh, ah, ñoom ñoo dëkkoon sarwuñoon jamono yeneen saa salam fuñ dëkkoon